muy xare badar bu mag bi gi ñu ngi ci woon ci jotaay bii ñu weesu nag ah, gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam àndoon nañu moom ba fi muy wàcce al udwatul qus al adduniya ci jege badrin ni muy agsee ba wàcc foofale moom aleyhi salaatu wassalaam ah, kanta Quraysh ñoom ñu wàcc bil udwatil quswa fi nga xamante ne nii moom lañu wàccoon te mu gën jege Makka euh, tal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman gën sori Medina moo tax ñu koy wax al udwatul quswa ci côté xuru Badar ndax accès gu ñu woon complètement euh, gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ci noonu ak seegul woon badrin ndax fi mu wàccoon comme ni imaam ibn Isxaaq waxoon te ñu gisoon ko dane woon thumma nazala qariban min badrin farakiba huwa wa rajulun min asxaabi dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu jógee Zafran daldi dem wax jamo fi nga xam ne fala romb nee na summa ginnaaw gi nazala qariban min badrin moom aleyhi mu wàcc foo xamante ne jege na badr waaye bi mu wàccee foofu fala bàyyi saxaabaam yi radiyallahu daldi war moo kenn ci saxaabaam yi imaam ibn hisham nañu woon sayiduna abu bakrin siddiq radiyallahu taala wa ardaa ñu daal di dem ba gisewoon góor goo gële bi mu dellusee nag e, ci la yónni seydina ali ibn abi taalib ak az-zubayr ibn al-awwaam ak sa'id ak sa'd ibn abi waqqaas radiyallahu taala an il jamii kon te foofu ñoom biñ demee ci lañ jàpp rawaaya li qurayshin ñi nga xam ne ñoo doon lenn ci ñu doon utal ndox quraysh Euh, muy ñaari gone yooyu ci riwaayu imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhima muy euh, aslam di xulaamu banil xajjaaj ak arid di abu yasaar di xulaamu banil aas ibn said ci riwaayu imaam muslim bi moom dana rekk benn dafa dañu jàpp xulaaman li banil xajjaaj moom waxul tur bi benn jeune benn booy benn jaam boo xam ne waa banil xajjaaj ñoo ko moomoon kon gisoon nañ nekkoon foofu noonu qariban min badrin waxoon nañ nag ginnaaw gi bi yonent bi aleyhi gisee ñuy interroger ñaari gono yooyu fekk mu ngi julli di leen duma bi pare paree nee na leen yéen daal jaaxal ngeen ma ndax in ida sadaqaakum darabtumuhuma wa ida kadabaakum taraktumuhuma yéen daal ñii bu ñu waxee dëgg ngeen duma leen bu ñu waxul nag dëgg ngeen jàpp leen daal li leen bàyyi mooy wax li leen neex wallaahi ne leen wax nañ dëgg sadaqa wallaahi innahuma li quraysh ne waat naa ci yàlla ne ñoom ñaar ñi wax nañu dëgg bi mu sëlmalee innahuma ñaari gone yii ngeen jàpp yu dóor li qurayshin waa quraysh ñoo leen yónni ba pare nag laaj leen ne leen axbiraani an qurayshin yéen ñaari gone yii di leen rootal wax leen ma ci Quraysh ñu daldi leen mu ñoom ñu wax leen seen position fi ñu nekk waaye wax leen euh, ginnaaw ba leen laajee mu ne leen ñu ba ñoom ñu ne ñu bari lañu waaye lan mooy seen nombre mu ne xamuñu ko mu laaj leen ñaata lañuy rendi par bés ñu ne ah ñoom kat ñu ngi rendi entre neuf ak dix gëléem mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkoon gaa yi ñoom bayna euh, tis'a mi'a lañ ne ak alf mooy entre neuf cent ak mille ginnaaw gi mu laaj leen ana kan moo nekk ci mbooloom Quraysh mi armée Quraysh bi ci ashraf yi mu limal leen ñooñu comme ni nga xam ne nañ ko lime woon mu ne kon nag hadihi makkatu qad alqat ilaykum aflaadha kabidiha naka noonu te ne Makka lépp lu mu am sharif yi ñi nga xam ne moo tax ñu naan laa nekk yépp daanaka xolam li nga xam ne moo ëpp solo ci xol bi moom lañ jël daal li ñuy indil nii moom lañ sànni ci yéen moom lañ ñëw fii ngir jàmmaarloog yéen euh, foofu lañu yemoon gisoon li ci alquran waxoon ci suuratul anfaal bu ñu bala ñu continuer buñ seetloo kon suuratul anfaal gisoon nañu ci jataay yele weesu que ne borom bi subhaanahu wa te waxoon nañ ko comme ni seydina Sa'id ibn Jubayr rahmatullah alayhi daldi woon wax ne dama wax euh, sëriñam di abdullah ibni abbaasin radiallahu taala anhuma wa ardaahuma suuratul alfaal mu ne ko mooy qissatu badrin mu ne ko saar boobu mooy nazala bi badrin badr la wàcc te badar lay nettali waxoon nañ ne incha dinañu ñëw ci tafsir bi bu ci jeexantal gi incha allah waaye buñ defee récapitulatif ci saar yi li événement yi robb aaya yi nga xam ne ñoo ci wàccagul bu ñu gisee ne e, ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon génn comme niñ ko gisa woon ci xadiisu seydina abu ayubin al ansaari raxmatullaahi a te imaamu ahmadu bnu hanbal daldi koy solo tuddoon nañu ko fi xadiis boobu noonu nga xam ne xadiis la boo xam ne imaam al haythami wax na ci majma'u zawaid ne xadiis la boo xam ne bu xasan la ne ibn Lahi'a ma fa nekk mu ne moom xasanul xadiis même bu dee am na wax ci moom xadiisam dafa euh, moom xasan euh, la moom xadiis boobu gisoon nañ ko defoon nañ taxriij bi xadiis euh, boobu bu ñu gisoon biñ ko gisee gisoon na ne na imaam abu ayyubin al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen laaj wa hum bil madina wa nahnu bil madina fekk euh, ñu ngi biir madinatul munawwara bi nga xamante ne nii nag ah fa la ñu nekk foofale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nag ci la ko xabaaru quraysh daal dikkale ci la dajalee saxaabaami radiyallahu taala anhum leen laaj nee na ci biir nee na euh, ñu daal di dem ñu ne ko waaw man nañu dem ngir dab dabi euh, li nga xam ne mooy caravane bi nee na nag bi ñu demee dox benn fan walla ñaari fan ñu yëg ne nag Quraysh ñu ngi ñëw seen armée borom bi subhaanahu wa moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj leen ñu ne ñun maalanaa taaqa bi qitaalil qawm nee na ñun ñu ne ko ah ñun daal amuñu benn euh, énergie walla doole ngir xeex ak ñi nga xamante ne nii mooy kuffaaru Quraysin yi nee na mu laajaat leen ñu wax lool ginnaaw gi nag ki nga xam ne mooy Seydina al-Miqdaad ibn Amrin daal di jóg daal di wax waxam ji nga xam ne moom loo ñu gis ko fi gisati ko fi gisati ko fi ñun duñ la wax li nga xam ne moom la waa banu Israaïl waxoon Seydina Muusa ibn Imraan ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ne la demal e, xeex inna hahuna yaag sa boroom ñun ñoom ñu ngi fii dëju xeexu ñu ne duñ la wax loolu mu ne nag fataman nay naa bi mu waxee lool nag ñun nag ñu mébét masharal ansha ansaar ñun waa lansaar ak a neexoon ñu mébét nag nekkoon ki ñi wax lool nee na suñu boroom nag daldi wàcce muy premier récapitulatif foofu la suñu boroom wàccee li nga xamante ne mooy aaya bim naan ba'd a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim di aaya cinq ci suuratul anfaal kama axrajaka rabbuka min baytika bilxaq wa inna fariqan min almuminina la kaarihuun yujaadiluunaka fi lxaqi ba'dama tabayyana ka annahum yusaaquuna ila almawti wa hum yanzuruun mu ne suñu boroom ne comme ni nga xamante ne nii la laa la génnee sa boroom ci la la génnee min baytika yow aleyhi wassalaam ci sa kër di madinatul munawwara jëm fan ilaa badrin bil xaq ci dëgg mu ne wa innata dëgg-dëgg fariqan benn mbooloo minal mu'miniina ci way ngëm ñi la kaarihoon ñoom de bëgguñoon bi nga ñëwee nag ba ne leen nag mbir mi uxbirtu an jayshi quraysh wala an qurayshin bi leen nee nag ah am na information que ne quraysh génn nag armée ñoom nanguñ ñu ne amuñu benn énergie ngir xeex yi te loolu du ñépp a ko waxoon nag moo tax mu ne wa innata dëgg-dëgg fariqan benn mbooloo minal mu'minina ci jullit ñi la kaarihun ñoom bëgguñu woon a xeex de yu jaadilunaka ñu ngay wax ak yow di discuter ak yow fil xaq ci li nga xam ne mooy dëgg gii nga xamante ni nii moom leer na que ne moom mbir yi génn nañ ba fii te waa Quraysh génn nañ léegi nag mooy yëf yi ah xeex lay niru de en tout cas ñaar la comme ni ko borom bi di waxe ci kanam fil xaq mu ne yujaadilunaka fil xaq ba'dama tabayyana ba mbir yi leeree leeree leer nag ka annama yusaaquuna ila al mawti kom ni ñuy wommat jëme ci dee wahum yanzuruuna ñu xam ne dëgg-dëgg nag ne mbir yi nag ca dee lañ jëm mu ne loolu mooy li nga xam ne moo njëkk a wàcc ni ko seydna abu ayyubin al ansaari radiyallahu taala anhu waxe waaye tamit yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la euh, yége ne Quraysh tamit ñu ngi génn ah, bi mu laajee avis nit ñi comme ni ñu ko gisoon ci riwaaye imaam ibn Isaaq waaye na ko noon imaamul Buxaari riwaaye imaamul Buxaari bi rahmatullah ala al jamii yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj leen seen avis Seydina Abu Bakrin naka noon imaam Muslim ibn al Hajjaaj tamit soloo na ko rahmatullahi alayhi laaj leen seen avis na Abu Bakar jóg wax seydina omar ginnaaw gi wax seydina al miqdaad jóg wax radiyallahu taala anil jamii ginnaaw gi euh, Sa'd ibn Mu'aaz di siddiqul ansaar radiyallahu taala anil jamii daldi jóg wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu paree dane inna siiru wa abshiru fa inna allaha qad wa'adani ihda taa'ifatayni bi nga dox leen ngeen te ngeen bég te xam ne sama boroom buur yàlla di daal ñum na may dig benn ci ñaari kuréel yi ñaari kuréel yi waxoon nañ ko mooy al-ayru awin nafir al-ayru mooy njëgg mi nga xam ne moom amul problème moom da di dem moom bariwul coono ngeen harceler gaa yi nangu ci njëgg mi ñuy rëcc ci ñoom rëcc ngeen jàpp prisonnier ñenn ñi muy ñoom maxramatim na mux nawfal ak Abu Sufyaan ak ña nga xam ne ñoom la àndaloon waaye nag beneen bi loolu mooy benn taifa bi mooy benn kuréel bi mooy al-ayr mooy njëg mi te loolu moom moo taxoon saxaaba yi radiyallahu ta'ala génn moo taxoon alayhi salaatu wasalaam génn waaye nag deuxième bi mooy an-nafiir mooy nag suwaa nag ngeen am ah li nga xam ne nag mooy Quraysh armée bi li nga xam ne moom la Abu Jahl ibn Hisham daal di euh, jiite kon loolu la yonent bi alayhi sa wasalaam ne fa inna allaha qad wa'adani ihda taa'ifatayn kene buur yàlla de subhaanahu wa ta'ala daal dina may dig ñaar benn ci ñaari kuréel yooyu lool nag moom la alquraan di wax ba léegi ginnaaw bi nga xam ne mooy aaya bi topp ci aaya bi ñu tudd léegi ginnaaw bi nga xam muy aya cinq ak six moom lañ tudd léegi ci suuratul anfaal bim ne kamaa axrajaka rabbuka min baytika bilxaqi wa inna fariqan min la kaarihuun yujaadiluunaka fi lxaqi bacdamaa tabayyana ka'annamaa yusaaquuna ila almawti wa hum yanzuruun ginnaaw gi nag mu tekki dig bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax moom la ko suñu boroom boroomam daal di dig ñaar ci ñaari kuréel yooyu suñu boroom ne wa id ya'idukum allahu ihda ta'ifatayni annaha lakum wa tawadduuna anna ghayra dhaati shawkati takuunu lakum wa yuriidu allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimaatihi wa yuridu allahu an yuxiqa alxaqa bi kalimaatihi wa yaqtaca daabira alkaafiriin li yuxiqa alxaqa wa yubtila albaatila walaw kariha bu wàcc fii ñu yem pour def récapitulatif bi bu ko defee ñu gis agencement aay yi comme ni ñu ko waxe woon ne fuñ ci agsi ci bërëbam dinañ wax aay ba wàcc foofu ginnaaw gi nag ñu def lu tout def Eh, tafsiru suuratul anfaal inchaa allahu taala mu ne wa id fàttaleku leen ya'idukum ba nga xamante ne mu ngi leen di dég allahu seen boroom di buur yàlla ihda taifatayni benn ci ñaari kuréel yooyu immal ayru awin nafiir soit muy li nga xam ne mooy njëgg mi abu sufyaan jéete awin nafiir wala muy armeb armeb Quraysh bi nga xam ne ala ra'siha Abu Jahl ibn Hisham bi nga xam ne loolu la leen buur yàlla doon dig nag benn ci ñaar yooyu buur yàlla digu leen ne ñaar yépp di ngeen leen am de jël njëgg mi pare ba pare xeex déedéet soit ngeen am njëgg mi daldi mu jeex soit nag njëgg mi raw leen nag xeex des fii ne annaha lakum suñu boroom moom digam moom dafa leer da leen a dig comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne sama borom dig na ma benn ci ñaar yooyu annaha lakum këne yéena ko moom fii nag la geeru Badr laata muy tàmbal da suñu boroom daldi finaliser mbir yi le fait suñu borom subhaanahu wa daldi dëkk sanga sang bi alayhi salaatu wassalaam ne moom annaha lakum këne yéen benn ci yooyu ci ñaari kuréel yi yéena ko moom yéen jullit ñi fële mbir yi jeexe mooy ne bu ñu daje woon ak ayir bi muy njëgg mi dinañu ko màng waaye it bu ñu dajee kuffaaru Quraysh nii ci toolu xare dinañ leen gañe ndax borom bi moo waxta moo ne annaha dëgg-dëgg benn ci ñaari kuréel yooyu de lakum dina leen ñeel yéen jullit ñi waaye yéen nag yéen jullit ñi wa tawadduuna ñu bari nag ci yéen nag anna ghayr ngeen ngeen di soppu anna ghayra zaati shawka mais nag bi ngeen soppoon dëgg-dëgg bi ngeen soppoon bëggoon na dajeeg moom mooy bi nga xamante ne nii nag mooy bi nga xam ne anna ghayra zaati shawka mooy bi nga xamante ne nii foofu moom amul xeex moom amul xeex amul arme mooy dem ci njëgg mi daal daal di koy jël dëppaat paat takkuunu boobu ngeen soppoon takkuunu la ko mu nekk pour yéen waaye wa yuridu fekk na nag buur yàlla moom bëggoon na an yuhiqqa al-haqqa moom li nga xamante ne nag mu namm mooy aji defaakoon bi mu daldi feeñal mbiram daldi li nga xam ne mooy li sax daldi koy saxal muy dëgg gi bi kalimaatihi ci diggam bi nga xam ne moom la dig jullit ñi neen en tout ñaar yooyu bu ngeen ci am yéen na koy gañe soit ngeen am njëgg mi ngeen màng ko soit ngeen daje ko faaru Quraysh ni ngeen gañe leen de lool la buur yàlla moom lu dogaloon nag lool la namoon mu am wa yuhiqqa Allah wa yuhiqqa an yuhiqqa wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimaatihi muy li nga xam ne kalimaatihi mooy diggéem bi mu diwe jullit ñi ne dina leen dimbali wa yaqta'a daabira al-kaafiriin bu ko defee nag mu déjjati li nga xamante ne mooy yéeféer yi déjjati leen ñoom ñépp ci seenu kufru daal di leen rey foofule ca Badar ak ñi nga xam ne ñu def leen prisonnier ñi ci des suñu boroom ne nag li yuhiqal haqa ngir lool nag suñu boroom nag dafa def lii ngir mu leeral li nga xamante ne nii mooy mooy mooy diineem jii de wa yubtilal baatila nga xam ne mooy feeñ leer nañ li dëgg googu nga xam ne mooy lislaam wa yubtila mu neenal albaatila li nga xamante ne nii mooy caaxaan walaw kariha même bu dee day bitaa gaz du neex al mujrimuuna day bitaa gaz xolu ñi nga xamante ne ñooyool mujrimuuna di way jomb ñaa jaamuñu di yéefér yi kon loolu muy aaya boobu la suñu boroom wàcce kon gisagul nañ kama axrajaka kama axrajaka rabbuka min baytika bil haqq at wa id ya'idukum allahu ihda taifatayni annaha lakum loolu mooy yi nga xamante ni moom lañ gisoon waaye tamit gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi nga xam ne fa la campé woon bi nga xam ne nag ci la yëg ne ah Quraysh kat biñ jàppee prisonnier yooyu moom fi nga xam ne fa la wàccoon moom alayhi salaatu wassalaam wax nañ la ko sànq te imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi daal di ñu ko woon wax mu ne moom dafa wàccoon ci ndox moo xamante dafa wàcc foo xamante ne ni soriwul Badr ginnaaw nag bi nga xam ne nag ci leen jàpp nag ñële nag ba laaj leen ah, mbir yi leer ah yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam daal di gaaw nag ngir occuper nag li nga xam ne mooy ndoxu Badar Quraysh moom ne woon ca gannaaw euh, dun woo wële noonu du dun bi dun dun ci wolof dun dun ci wolof mooy mooy île mooy île pas île pas dun mais dune dune en en français dune voilà mooy benn kii montagne lay niru mais du montagne dafa mel ni montagne mais du moom day kii nag ay xeer lay composé daal euh, rëy nii Eh, ñu koy woowe kasib al-Aqanqal eh, ñoom Quraysh foofu ñu ne woon mooy al-udwatul al-quswa bu sori loolu nag gisoon nañ ne suñu boroom tamit ci suuratul anfaal ba léegi aaya 42 mu ñu doon nettali loolu te loolu moom lañ jeexala woon sax ci jotaay bii weesu fi boroom bi subhaanahu wa foofu la doon wax ne moom boroom bi id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum walaw tawaacadtum laxtalaftum fi lmiicaad laxtalaftum fi lmiicaadi walaakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula bani aay yi jeexe mooy mu ne id antum yéen fàttaliku leen jullit ñi bi nga xamante ne nii bil udwati dunwaa dunyaa yéen a ngi ci côté gi nga xam ne moo gën a jege madinatul munawwara ci xuru badar wahum te ñoom yéefér yi bil udwatil quswa ñu ngi fi gën a sori madinatul munawwara ci xur wi gën a sori ci côté bi gën a sori ci xuru badrin te gina sori madinatul munawwara gina jege makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne war rakbuta nag njëgg ma ngeen doon ut si minkum moom de naani kaani jaari na tefes ba dem yoonam walaw tawaacadtum te bu ngeen joxante woon rendez-vous laxtalaftum fil miicaad waat naa ne di ngeen wuute ci rendez-vous ba walakin nag li tax nag buur yàlla dajale leen li yaqdi allahu amran kaana ngir buur yàlla feeñal li nga xam ne moom la dogaloon mbir moo xamante ni nii moom nekk na ba pare moo tax lii mooy li nga xam ne moo wàcc fii ñu yem ñun foofu lañu yem ah, allahu akbar gis nga nit no aay bii aay bu yéeme la mooy ne nit nit nit nit bari na lu muy bëggal boppam moom ba bëgg-bëggam rek la xam fekk buur yàlla moom li mu koy waajal wuute na moom li mu bëggoon allahu akbar xoolal bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di génn nii mook saxaabaa mi lan la leen wax inni uxbirtu bi'ayri euh, abi sufyan annaha la fa hal lana an naxruja ilayha qaalu na'am man de am naa information jote naa ci information këne caravane abu sufyan bi mu ngi jege si ndax gisu ngeen ñu génn daje dabi ko kari ko ñu ne waaw kon lan moo doon objectif bi mooy daji al-ayr muy caravane bi waaye nag buur yàlla moom fekk na dogal na leneen loolu mu dogal mooy la loolu euh, mooy ne du loolu li leen tax a jóg du lool ci lool ngeen di tombe ba ñuy génn Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam amul kenn ku foogoon ne Quraysh la ñuy dajeel déedéet waaye nag li buur yàlla wax ne euh, walakin li yaqdiya Allahu amran kaana maf'uula buur yàlla da koo def moom mooy dogal ngir def mbir moo xam ne de toute façon nekk na ba pare mooy dogal na ko léegi kon lool na nit di nga sopp leen te ci beneen aay bi gis nañ ko wa tawadduuna ngeen sopp anna ghayra zaati shawkati takunu ko ngeen bëgg njëgg mi nga xam ne amul problème amul xeex amul arme amul dara nekk pour yéen waaye buur yàlla def ne nag fa xeex ba nekk armée bu leen ëpp fopp sax ñoo ngeen di dajal kon nag nit daa war a xam ne moom jaam rekk la loolu nag daa war a tax nit ki di di agir en conséquence bañ lu ko bett rek daaneel ko mu ne oh, c'était pas prévu non yonent mi alayhi salaatu wa été prévu non mais loolu saaxibul qalbi al muallaq bi rabbi allahu akbar boroom xol bi nga xam ne buur yàlla rekk a ci ne moom rekk la wàkkeerlu kooku mooy def loolu mooy kenn du la ne bul prévoir dara bul am ambition mais defal amal ambition prévoir jëlal matukaay yépp comme ni ñu ko gisee muy yónni ay émissaire ñoom bas-bas ñu koy utali xeef ay xabaar jóge fi teewul yoon bi mooy de mu am ñu yónni ngir ñu daw jiitu ji yónni basbak ak basbas ak Adi ibn Abi ca Badr ngir ñu uti xabaar ñu naan déet mu ñëw yónni Seydina Ali ibn Abi Talib az-Zubayr ibn al-Awwam Sa'd ibn Abi Waqqas yónni leen ci Badr ba nga xam ne fala campé avant Badr mu yónni ca ndoxu Badar yónni fa ñetti ñooñu ngir ñu utali ko xabaar dem fekk fa ñi nga xam ne ñooy rootal loolu lépp waa Quraysh mu nekk al axdu bil asbaab mooy defal loolu yow jullit bi li nga bëgg ne ci xar ci sa tànk tubay waaye nag boo ñëwee def loolu lépp buur yàlla dogal leneen doone nag c'est fini kawo voilà lii moom les drapeaux sont berne non alors que avant drapeau yi nekk en berne yéen seen conscience njëkk a nekk en berne léeg mooy da bu ñëwee rek nga xam ne allahu huwal qaadir buur yàlla mooy ki nga xamante ne nii mooy kiy dogal te nag dara du fi am lu dul loo xam ne moom la namm te loolooy am comme que nii la def te man en tant que jaam dama fi indi li yabluwani ay li yabluwani wa man fil ardi jami'an na ahsanu amala ngir mu teste ma man ak ñi nekk ci kaw suuf ñépp ana kan moo ci gën a rafet jëf bon teste nag bul yaakaar ne yow li ngay tester c'est des questions yoo xam ne dañ na koy wax d'avance non am na nag ñu la fi ñu la fi jiitu ñoo xam ne yàlla dina la jàngal ci ñii moo tax muy nettali nettali qisasul qur'an muy nettay nekk ci ngir ngeen jàngee ci inna fi dhalika la ibratan li ulin nuha inna fi dhalika la ibratan liman euh, euh, ainsi de suite mooy lii nii la ibratan li ulil albaab ab njàngat mu luy ngeen ci mën a tiire pour ñi nga xam ne ñooy boroom saal xel yu leeri ñi nga xam ne ñoom am nañu xel mu leen di tere ñu tàbbi ci lu dul noonu li ulim nuha kon nag mbir yi loolu la mooy doo ñëw rek kon nit loolu la dina bari yoo xam danga koy bëgg buur yàlla moom def leneen waaw ñaata nit ñoo jóge Sénégal voyage yi dem immigré ji ñenn ñi ba ñuy dem ñoom yaakaaruñu woon ne dinañ fa ñuy dem dinañ fa yàgg far ñu dem fa buur yàlla def ñu am fa soxna fa ñu dem am fa famille loo xam ne ba ñuy génn seeni kër kat xaajul woon a traverser seen kër seen bopp waaye buur yàlla ay def lool moom mooy dogal lu ko neex wa turidu wa tawadduuna anna ghayra zaati shawkati la ko mooy ne nit bëgg-bëgg rek nga am waaye nag liy am dëgg-dëgg nag loolu nag ci loxoy yàlla la ne kon nag mbir yi loolu la bu ñu jàpp rek mbir yi moom ñun ni ñu ko fooge ak ni ñu ko yaakaare noonu lay doxe saa su ne déedéet dangeen a foog ne dangeen naan gëm leen rek am am ahasiban naasu ay yaakaar dañ naan gëm nañ rek kenn te kenn du leen fitnaal ñun jàpp nañ ne suñu diine warula am benn examen mooy warula am benn coono fii mu ne problème bu am moo xam ci mboolem jullit ñépp ñu leen di stigmatiser ñu commencé jàpp ne na ko temps yi moom mel ni biir yi léegi la xew non yàgg na xew ku jàng siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun moom lool lool lool lool lool war nañu ko wax xoola Makka ni meloon wane ne jullit nga gaa yi ñemewuñu ko woon ñoo bari ñemewuñu ko woon gisoon nañ xadiisu Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne ñi nga xam ne ñoo njëkk a wane seenu seenu seenu ngëm yàlla set lañu rasulullah mais loolu xam nga loolu mooy lan mooy ne kon nit ñi nekk nañ ci diine ji noonu ah mais lu yàgg mais ñemewuñ woon a sax wane lay jullit lañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam bien sûr moom moo ñëw woote gaa yi loolu xam nañ ne moom ci la moom moo njëkk a wane te ba muy wane mooy ba mu wootee bañ ne ko leer la euh, wax ko ci kaw ginnaaw Abu Bakr ak ñooñu di cité ñooñu doon cité dañ gisoon leen radiyallahu ta'ala anhu loolu day wane ni kon am na jamono joo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi ànd ak moom dañ doon ñi ànd ak moom dañ doon ragala wan li ñu doon ba moo tax nit ñi ku tuuboon du la wax diw ak diw diw ñu bari du leen wax loolu kon nag mbir yi yàgg na euh, kon ñu xam ne kon buur yàlla lool la nit ki du li nga bëgg rek mooy am ñun nag bu ñu dellusee fi nga xam ne kon foofu lañu ñu yemoon muy ci aaya yooyu kon léegi euh, remettre nañ à yi xam nañu aaya yi bu nekk ak li taxoon mu wàcc loolu nag bokk na gis nga yi bokk na yi am solo yi nga xam ne non seulement day tax nga gaaw a bokkal saar bi ab saar bu man di doon boo xamee yu mel noonu ak fi mu wàcc ak naka la wàccee ak ban histoire a xewoon loolu day tax fiil dee kii bi nga xam ko ndax même ndax da ngay gis dinañ ko gis insha suuratul anfaal du ne dafa ñëw commencer comme nii nii ñu wax non dafa commencer di wax yas yasaluunaka anil anfaal yasaluunaka ñu ngi lay laaj anil anfaal te kat al anfaal loolu noonu c'est bien après loolu après xeexu Badr la ginnaaw xeexu Badr ci la laaj boobu amoon comme ni nga xam ne ci lañ koy gis euh, mooy euh, ginnaaw xeex bi pourtant foofu la alquran commencé bismillahi rrahmani rrahim yasaluunaka an il anfaali qul il anfaalu lillahi warrasul fattaqu llaha wa aslixuu daata baynikum wa atiicu llaha wa rasulahu in kuntum mu'minin waaw akbar mooy ne noonu la commencé ba ci biir léegi nag mu commencé di wax di indi par yenn kii ci suuratu ci wax nañ la saar bi Badr layu nekk di indi yenn événement yi yooyu yëpp boo ko xamee nii nag lay gën a tax saar bi buñ la ko waxee rek da naan ah an suuratul Anfaal fu ma ko déggati léegi naa xam lan lay ah suuratu Badr foofu lay wax li wëg lii loolu am solo la nga xam sa alquraanu boroom lan lay wax ak ban contexte la wàccoon kon nag insha allah euh, bu ñu continuer fi nga xam ne moom lañu yemoon kon ñu ngi woon ci aaya biñ mujjee wax léegi muy ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim wa id id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati alquswa war rakbu asfala minkum walaw tawaacadtum laxtalaftum fi lmiicaad walaakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam Euh, ak Quraysh ñu jëlaat tuuti ci ñu waxoon avant aaya yi mu jëwoon gis ngir ñu bañ a perdre fil bi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa madat qurayshun xatta nazalu bil al quswa min al waadi xalfa alaqanqali wa batnu alwaadi wa huwa ya layla bayna badrin wa bayna alaqanqali alkasiibu alladi xalfahu quraysh mu ne kon wa madat qurayshun quraysh daldi continuer ba ni nga xam ne lañuy wàcc al udwatul quswa min alwaadi di côté bi nga xam ne ci xuru Badr laata ñu fiy agsi juste ci xur wi côté bi nga xam ne moo gën a jege màkkata sori madina moo tax comme niñ ko waxee ñu koy tudde al udwatul quswa xalfal aqanqali wa batnil waadi ci ginnaaw dune boobu muy jalu montagne jalu suuf wu rëy boobu noonu ci ginnaawam wa batnul waadi ak ginnaaw xur wi mooy loolu noonu ci ginnaaw xur wi la di xuru Badr mu ne te foofu mooy yalayl nekk entre Badr wa baynal Aqanqali nekk entre Badr ak fi nga xam ne ñoom fi ñu ne woon yalayl la tudd nekk diggante entre Badr ak fi nga xamante ne mooy Aqanqal boobu mu ne alkasiibu alladi xalfahu Quraysh ala foofu noonu fa la Quraysh newoon ci ginnaaw dun boo bële mu ne wal qulubu bi badrin fi laaduwati dunya min batni yalayli ila al madina mu ne wal qulubu te teen yi nag qulub nag xalib euh, ak biir moom euh, façon teen la boo xam ne mooy amul aw ab ab ab ab ab euh, eh, eh, fàtte naa tur ba ping voilà ping mooy mooy lii wër teen bi xam nga comme teenu jorof yeeg euh, kajoor yeeg yooyu euh, kii nu mu tudd bawol yi yu xuut yooyu mooy dañ koy tabax ak ciment ba mu jóg ba ci kaw mooy ci ci kaw teen bi day jóg après mu am lu rond mooy ne day def benn cercle boo xam ne dañ koy tabax après takk ci ay politique yu mel noonu wala ñu bañ cee takk yooyu xulub nag xali teen la boo xam ne du mel noonu mooy du am loolu mooy teenu sayaan lay niru voilà mooy xalib mooy teenu sayaan noonu la teen yi melo comme teen yi nekk ci ñaay bi e, jóge Saint-Louis jaar Dakar noonu ñuy def mbayum noor mbayum dër seen teen yooyu nga xam ne waa ji day dugg yor ay arrosoir am daal dugg xëcc ci ndox mi yu mel noonu la mu ne nag wal xulubu te teen yi bi badrin ñoom badr lañ nekk ci teenu badar yooyu fil udwati dunya ñu ngi fi nga xamante ne moo féete suuf ci fi gina jege bokk madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam min batni yalayla ila al ci xuru yalay jëm mooy côté boo jëmee Medina ah bi mu demee noonu nag mu ne moom imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ba'atha allahu samaa wa kaana alwaadi dahsan fa asaaba rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu minhaa maa'un labbada lahumul arda wa lam yamna'hum mina sayri wa asaaba qurayshan minhaa maa'un lam yaqdiru ala an yartaxilu maa imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne wa naza wa ba'atha allahu samaa bi mu demee noon ba ñaari armée yi ku nekk campé fi nga campé yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bil udwati dunya quraysh bil udwati al quswa suñu boroom daldi wàcce ndox taw mooy wa ba'atha Allahu as-samaa suñu boroom daldi wàcce taw bi mu ne wa kaana al-waadi dahsan mu ne te xuru Badr foofu noonu xur wi dafa nekkoon loo xamante ne ni suuf si dafa nooyoon mooy suuf soo xam ne comme suufu joor boo ciy dox sa tànk yi day dugg ci biir xam nga ne loolu pour avancer yombul euh, mu ngi mel ni mooy pour ñu dëkk ci ci kaw gi dinañ xam suuf yu mel noonu même biir ay Ndakaaru yooyu dina fa am ne ak inondation yu bari boo ci bëggee xam lu mel noon mooy comme tafes yi tafesu tafes yi euh, ndox mi fi muy laal foofu day dëgër da ngay gis ni muy dëgër mais boo yéegee ba ci kaw di dem di sori géej gi tuuti tuuti foofu da ngay gis même ñi nga xam ne dañuy def footing di daw yi buñ jaaree foofu dañuy gën a sonn ko buñ jaaree fi nga xam ne ndox mi ndoxum géej mi meex yi day ñëw di laal foofu foofu day day dëgër te day neex a daw alors que ci kaw tuuti rek bu ñu fa jaaree tuuti la ñuy daw xoox ndax lan suuf si day bari ndax da daw sa tànk yi suulu ci biir loolu mooy nag das moo tax mu ne wa kaana al waadi dehsen te foofu noonu xur wi dafa newoon e, xur woo xamante ne nii woo suuf si dafa nooyoon mu ne fa asaaba rasulu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu minha ma labbada lahum al affaire bi nag laal yonent bi sallallahu alayhi bi ndox mi wàcce muy taw bi ñu daldi ci profitoo ci ndox moomu ndox moomu labbadalahumul ard mooy ne ndox mi da leen dëgëral suuf si comme fi ma doon wax sànk naan ci côté tafes bi fi ndox mi laal bu vague yi ñëw noonu foofu muy laal dawe fa moo ak doxe fa moo gën neex di doxe fi nga xam ne ci kaw tuuti nga xam ne booy dox sa tànk yi day suuf day suulu ci biir loolu nag la leen suñu boroom daal defal labbanalahumul arda ci ndox moomu ñu man cee dox nag mu dëgër ba buñ ci doxatee seen foofu nga xam ne pourtant kat suuf si dafa nooyoon ba ci teg sa tànk rawatina bu dee gëléem day pëtëx après ngay dox gu metti ngay dox léegi taw bi wàcc nag mu dëgëral mbir mi ba léegi man nga ci dox sans problème mu ne walam naa ni sayr te loolu noonu ndox mi bariwul bari tamit gu tax ba léegi dootuñ mën a dootuñ mën a dox correctement di continuer loolu mooy côté yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaami waaye Quraysh nag mu ne wa asaaba qurayshan minha ma lam yaqdiru ala an yartaxilu maa quraysh nag ah mbir yi ndox mi bi mu ñëwee ñoom seen côté dafa abondant allahu akbar daaka huwa allahu alladi an'amahu mun'amira dhu hikmatin baligha wa qudratin muqtadira allahu akbar buur yàllaay def lu ko neex zu hikmatin baalixa mooy ki nga xam ne mooy boroom xarañ gi nga xam ne jéggi na dayo foo ko mën a takk boroom kattan mooy zul quwwatil matin même taw bi wàcc dafa doy fee defaral yonent bi alayhi salaatu wassalaam suuf sa neex a dox ñu man ciy dox di continuer sans problème alors que Quraysh mbir mi dafa bari seen côté ci al udwatul quswa ba lam yaqdiru ay yartaxilu maa manuñoo avancer un pas tellement mbir yi dafa mujj lóor te suuf yi mel noonu bu lóoree problème am na bi mu demee noonu nag fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yubaadiruhum ila al maa njëkkanteeg Quraysh ngir jiit fa mu génn yu baadiruhum njëkkanteeg ñoom ilal maa i ca ndox ma ndax kat ku teg sa loxo ci source naturelle yi ndox yi nga xam ne ñépp a koy soxla ci guerre ñeneen ñi amuñu ndox yow nga yor ndox gañe nga leen te demagoo fen mu ne xatta ida jaa adna ma'in min badrin nazala bi ba ni muy agsee fi nga xamante ne mooy fi gën jege ci teen yooyu ci Badr bi ci njëkk a jot mu daldi wàcc foofu daldi camper foofu moom aleyhi salaatu wassalaam bala ñu continuer ci riwaaye imaam ibn Isaaq taxriiju xadiis bi eh, imaam ibn Isaaq raxmatullah aleyhi moom da ko solo ci loo xamante ne amul isnaad waaye imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo ci sanad boo xam ne jot nañ ko fi gis te imaam Ahmad Shakir cheikh cheikh Ahmad Shakir nee na xadiis la boo xam ne bu wér la moom imaam Ahmad daal dina koy solo léegi nag li ci res nag euh, loolu imaam Ibn Ishaq moo ko solo. waaye balañoo agsi foofu mooy taw bii nii nga xam ne moom la suñu boroom wàcce moom lay wax ba léegi ci suuratul anfaal bi muy wax moom boroom bi subxaanahu wa taala naan wa yunazzilu aleykum min as-samaa'i maa'an wa yunazzilu aleykum min wa yudhiba ankum rijza shaytaani wa liyarbita ala quluubikum wa yuthabbita bihi al aqdaam suñu boroom subxaanahu wa taala ci suuratul anfaal mu naan wa yunazzilu boroom bi subxaanahu wa taala wàcce aleykum ci seen kaw min assamaa'i jóge ci asamaan maa an ndox li yutahhirakum bihi ngir mu daldi leen sellal laabal leen ci ndox moom waaye wa yudhiba ankum rijza shaytaan waswasatu shaytaan yi nga xam ne jax-jaxalu shaytaaneek ak gàcceelu shaytaane gi muy dugal ci jullit suñu boroom daldi ngeen koy dindil jaarale ko ci ndox moom waliyarbita ala qulubikum ngir mu daldi dëgëral seen pas-pas dëgëral saxal seen biir ak seen biti wali yarbita ala qulubikum seen xol yi gin koo dëgëral wa yuthabbita bihil aqdaam dina dëgëral seen dëggu tànk yi gin leen dëgëral faas ak noon yi nga xamante ne ñooy noonu quraysin yi allahu eh, taw bii nii kon lool la ci suñu boroom def dafa ñëw ngir dindi lépp loo xam ne mën na nekk ci xolu jullit ñi lenn ci saxaaba yi ci ak ragal que ne ah, la première fois te génn ñun parewuñu ngir xeex mooy armement ñun waajaluñu waajtaay bu tax ñuy wax yooyu yépp mooy questionnement yooyu ak yooyu man leen a traverser suñu boroom bi mu wàccee taw bi ci la jaaraale dindi lool allahu akbar ah waaye gin leen a dëgëral gin leen a saxal wali yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al aqdaam suuratul anfaal aaya onze ah lii nii imaam ibn jarir rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci xadis boo xam ne tuddoon nañ ko fi muy xadis bu saxiix boo xamante ne nii mu ngi jaar ci xaarisata ibn mudarribin mu jële ci seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne moom seydina ali asaabana min al-layli tashun min almatar yaani leylata allati kaanat fi sabixatiha waqatu badrin fantalaqnaa taxta alshajari walxajafu nastadillu taxtaha min almatar wa baata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaani qaa'iman yusalli wa xarada ala alqitaal mu ne moom seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mu ne asaabanaa min al-layli tashun mu ne dañoo jot dal ci ñun jote nañu ci guddi gi ay taw yu doon yu wàcc ci ñun taw la boo xam ne du taw bu sóob bu bari mais tamit du taw bu feebul noonu mais dafa yem allahu akbar mu ne mooy guddi gi nga xam ne te suba ga ci la ghazwatu badrin amee woon dina ñëw bés boobu bañ bés la ghazwatu badrin wax gisoon nañ ne imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi waxoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy génn Madina euh, mu ngi nekkoon suur euh, ci deuxième jour ci mois Ramadan ci la génnoon ngir dem kari ji li nga xam ne mooy euh, njëggum abu sufiyaan bi dina ñëw ci ban bés la woon waqaatu badrin di ghazwatu badrin insha mu ne nag moom seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne bi taw bi demee noon nag taw bi bim ñu dalee ñu daldi dem ci suufu garab yi ne foofu ngir daldi siy euh, Euh, mooy protéger wu contre taw bi ngir suñuy kii tooy suñuy bagagee yooyu daal di tooy ñu daal di protéger wu ci yoraale li nga xamante ne nii mooy euh, euh, yi ñuy bouclier yi nga xam ne ci der lañ ko defare te amul bant amul benn bant bu koy téye lool mooy alxajaf moom lañ yoroon nastadillu tahtaha fil matar ñu nekk ci ron garab yi di protéger wu ak lool tamit contre taw bi mu ne waa jamono jooju wa baata rasulullah ñun moom ñu ngi xool nan lañuy ñuy ak nu ñuy nelawe après waaye alayhi salaatu wassalaam moom guddi gi da ko paase qaaiman yusalli taxaw di julli allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam naka noonu imaam ali ibn abi taalibin radiyallahu taala anhu ba léegi daal dinay solo ci xadis boo xam ne bu wér la imaam ahmad ibn hanbal moo ko solo mu jaar tamit ci xaarisa ba léegi ibnu mudarribin an sayidina an ali ibn abi taalib asadullahi alxaalib radiyallahu taala anhu wa arda imaam mooy xadiis bi masoon nañ fi gis mooy bi mu naan maa kaana fiinaa faarisun yawma badrin xayrul miqdaad wa laqad ra'aytunaa wa maa fiinaa illaa naa'imun illaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam taxta shajaratin yusalli wa yabkii xattaa asbax muy mooy guddi gi nga xam ne ca suba ga la Badr moom mu ne seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne ñun keroog badr amul kenn koo xam ne moo yoroon fas lu dul al miqdaad lool gisoon nañ ko euh, ibn al aswad moom la woon waxoon nañ ci tamit këni euh, ñaari fas la woon te loolu it soloo nañ ko ci seydina ali radiyallahu ta'ala anhu mu ne wala qad ra'aytuna mu ne te gis nañu suñu bopp ñun ma'shara saxaaba di saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam wama fii naa illaa naay guddi googu bi mu taay ba pare ñun ñépp doon nelaw illaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam ba des yonent bi alayhi salaatu wassalaam tahta shajaratin yusalli nekk ci ronu benn garab di julli wa yabkii di jooy hatta asbaha ba ni nga xamante ne nii ci la euh, euh, euh, lu mu tudd fajar jot allahu akbar kon loolu mooy yi nga xam ne moo xewoon ci wàllu taw boobu noonu suñu boroom subhaanahu wa taala ginnaaw taw bi da leen roof nelaw nelaw la leen roof eh, comme ni nga xamante ni noonu la ko imaam ahmad solo ci xadiis bu wér jóge ci mu jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardaah moom seydina anas di jële ci bayti xam di aba talha nga xam ne moo dencoon moo nekkoon baay jiitleem moo mujj denc yaayu seydina anas di umm suleymin radiyallahu taala anha gisoon nañ ko ci nisaa'un xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhunna ajma'in di yaayu seydina anas mu ne moom seydina abu talha ghashiyana an-nu'aasu wa nahnu fi masaafinaa yawma badrin fa kuntu fi man ghashiyahu an-nu'aasu yawma idhin fa ja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhuhu wa yasqutu wa axudu mu ne moom abu talha radiyallahu taala anhu mu ne ñun de ak nelaw am gëmmeentu mooñu moom lañ ñu roof mooñu mooñu mooñu mooñu euh, euh, euh, moo leen moo leen moo leen moo leen ëpp doole moo leen lu ñuy waxati lool mooy mooñu man dañoo jekki rek ñun ñépp ngëmmentu bu metti daal ñuy dugg ñu commencé nag di nelaw fekk ñu ngi fi nga xam ne fa lañ tànte woon foofu noonu badd mu ne man mii Abu Talha bokk naa ci ñooñu nga xam ne nelaw li yéen leen duggoon nee na man maa ngi téye sama jaasi je mais du nelaw yu xóota xóot mais nelaw yu reposant la nag mu ne fa ja'ala fi yasqutu min yadi wa axudu wa yasqutu wa axudu mooy façon comme kuy sieste am kuy ma normal sieste li ñu xam ci sieste quoi pas ay koo xam ne day naaw comme ku nekk ci guddi ne dama war a sieste sieste mooy quelques minutes lay doon ñoom nag lu mel noonu leen dal nee na man maa ngi nelaw bokk naa ci ñooñu nelaw yu duggoon ngëmmentu gi sama jaasi sama jaasi gi ma téye maa ngi nelaw yëg ne mu ngi wadd ma koy for bu ma ko foree mu waddaat noonu laa continuer di def lool nag moom la alquran di nettali ba léegi ci suuratul anfaal ci même aaya biñ tuddoon léegi doon wax taw bi li ko jiitu aaya boobu même aaya bi la mais partie bi commencé aaya bi ci suuratul anfaal aaya 11 borom bi subhaanahu wa taala naan id yughashshikum an-nu'aasa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum min as-samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytaan wa liyarbita 'alaa quluubikum wa yuthabbita bihi al-aqdaam suñu boroom subhaanahu wa taala naan id fàttaleku leen yéen jullit ñi yughashshikumu nu'asa bi nga xamante ne nii ci la suñu boroom def ngëmmentu gi mu muur leen mu nekk nag loo xamante ne nii amanatan mina ngir mu defal leen sécurité goo xamante ne ci moom la bor ci borom bi subhaanahu wa la bàyyee ko defal leen ngëmmentu googu dopp leen nga xam ne dalay c'est reposant allahu akbar ginnaaw gi ci la waxe ci ma wàcceel leen ndox mi nga xam ne moom la wàcce woon ba fi nga xam ne fa lañ ne woon daal di dëgër ba ñu mën a avancer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di génn nag yubaadiruhum ilal ma ngir njëkk waa Quraysh ci ndox mi ba ni nga xam ne ci lay wàcc ci euh, fi nga xam ne moo gën a jege adna ma'in min badrin nazala bi ci fi nga xam ne moo gin a jege ci ndoxu badr foofu mu daldi fay wàcc ah yonent bi aleyhi salaatu keroog guddeem googu da koo paase di julli di jaamu boroomam di dellu ci moom moom mi nga xam ne masula jóg ci boroomam di dellu ci moom di ko ñaan kon ni nga xamante ni nii noonu la imaam an-Nasaa'i solo ci xadiis boo xamante ne nii euh, mu ngi ko jële ci euh, Muhammad ibn di euh, Bundaar Muhammad ibn Bashaar an Gundar mu jële ko ci Gundar di Muhammad ibn Jaafar an Shu'ba mu jële ko ci Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi mu jële ko moom ci Abu Ishaq Abu Ishaq jële ko ci Haarisa ibn Mudarrib xadis euh, bu mel ni mooy comme bu imaam Ahmad bi ñu jóge léegi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa newoon doon julli di jooy guddi googu di dellu ci boroomam allahu akbar noonu la paase woon te nag lam doon wax keroog bokk na ca yam doon wax yaa xayu yaa qayyum di ko répété di ko répété yaa xayu yaa qayyum lii mooy xadiis seydna ali bi radiyallahu taala anhu mu moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa nekkoon baata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tilka layla yusalli yusalli ila jizmi shajaratin huna di julli ci ronu benn garab foo fële wa yukthiru fihi fii sujuudihi an yaqul yaa xayu yaa qayyum muy baril ci sujoodam naan yaa xayu yow mi nga xam ne yaay kiy dund ndax dund buur yàlla rekk koy dund képp koo xam ne dañ lay jiñu dund mooy sa dund dafa dépendre ci dunduk yàlla kooku mooy alxayu alqayyum mooy ki taxawu ñépp moo leen taxaw moo taxaw boppam taxawu ñépp amul kenn koo xamante ne ku rotul rek buur yàllaa la téye alqayyum moo taxawu ñépp mu ne yukarriru dhalika wa yulidhu bi mu daal di di di di di di di di répéter loolu daal di ciy sax di ko répéter sax ci loolu ci li nga xam ne mooy ci euh, euh, ci julleem jooju kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def ci guddi googu daldi gaaw dem nag ila adna ma'in min badr nazala bi bi mu àggee nag ci ndoxu badr yooyu bi ci gën a jege mu daldi wàcc foofu ah moom aleyhi salaatu wassalaam euh, bi mu wàccee foofu am na muy riwaaye imaam ibn Isxaaq bi nga xam ne moom lañ la doon moom laa doon wax léegi ne dinañ ci ñëw continuer ko bi ñuy def taxriij bi ne imaam Ahmad solo na ko te Cheikh Ahmad Shaakir nee na raxmatullaahi sanadam bu wér la imaam ibn isxaaq dafa solo suytu li nga xamante ne moom lañu war a gis waaye nag insha allah gis naa ne heure bi sori na euh, mooy bu ñu ko jëlee amaana mu jële nañu euh, day gën a gudd insha allah xam naa kon tey dañuy doyloo lii